alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalis wal xamsiin ba'dal mi'atayn. wa an anasin radiyallahu anhu anna rajulayni min ashaabin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam xarajaa min cindin nabiyyi xaraja min indi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muzlimatin wa ma'ahumaa mislul misbaahayni bayna aydiihimaa falammaa iftaraqaa saara ma'a kulli waahidin minhumaa waahidun hattaa ataa ahlahu rawaahu al-Buxaari rahimahullaahu min turuq wa fi ba'dihaa anna ar-rajulayni Usayd ibn Hudayr wa Abbaad ibn Bishr radiyallaahu anhumaa. kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkal ñun fi ñu yemoon ci toolu nit ñu sell ñi radiyallaahu anhum wa ardaahum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ci seen karaamaat yi baabu karaamaatil awliyaa wa fadlihim ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille cinq cent sept mu ne woon wa an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma annahu qaala lamma hadarat Uhud da'aani abi min al-layl dañ la lool mooy ci Riyaad bi waaye bu dee ci Sahih Imaam Buxaari lamma hadara Uhud walillahi alhamdu wal minna tey war gis xadis bi ci tegu comme niñ ko waxoon muy xadis mille cinq cent huit mu ne wa an anasin alhamdulillah mu ne mu ngi jële ci seydina mawlana anas ibn malik ibn Damdam radiyallahu anhu anna rajulayni kene daa am ñaari góor yoo xam ne min ashaabi nabi ci ndawa ci saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam xarajaa dañoo génn min indi nabi dañoo newoon kër yonent sallallahu alayhi wasallam fii laylatin muzlima lëndëm guddi goo xam ne mu nga lëndëm ba weesu na këriis <laughs> wala lëndëm ba àgg fi nga xamante ni moom lañu naan këriis léegi wa maahuma bi ñuy génn di dem ci lëndëm gi ah amuñu torche bu ñu yor nag mën a yooyu saway mu ànd ak ñoom mu mel ni ay ñaari lumière yu leen di niital ñaari làmp bay na ay diihimaa ci seen kanam ñaari loxo yi mooy ay yat lañ yoroon en fait yeneen riwaay nañ wan ne ay yat lañ yoroon <laughs> loolu moo tax falam maftaraqo bi nga xamante ne ci tàqaleku ku nekk mooy di ànd dañoo jóge ci saa ñuy dox bokk benn yoo am na foom buñ fàggee ku nekk da ngay jàdd jaar fenn léegi nag bi ku nekk jàddee jëlaw yoonam saara bu mujj kullu wahidin minhuma wahid ku nekk ci ñoom la nekkoon benn bu lumière benn bu làmp ah lu la nekkoon mel ni ñaari làmp ci seen diggante ñoom ñaar seen kanam mel ni ñu muy yat yañ yoroon bi ku nekk gàddee fa nga war a dem loolu nag mujj ku nekk ba yat wa nga yor nekkub lumière waaw fa saara ma kulli wahid minhuma wahid hatta ata ahla ku nekk loolu di la leeral ba ni ngay dugg sa biir njaboot mun a rawaahu soloona xadiis bi al Buxaari yi daal imaamu al-Bukhari Abu Abdillah amirul mu'minin rahimahullah am na na léegi mu ne min turuq indi na ko nag ci yoon yu bari quoi du benn yoon rek la ko indi mu ne wa fii ba'diha am na ci yenn yoon yi mu ko soloowe moom imaamul Bukhari rahimahullah dañ foofu leeral na ñaari góor ñi ñooy ñan nan lañ tuddoon mu ne am na rajulayni ñaari góor yooyu la ñii lañu kenn ki Usayd ibn Hudayr la tuddoon di Usayd ibn Hudayr wa Abbaad ibn Bishr ak Abbaad di doomi Bishr radiyallahu anhuma bokkoon ci waa Ansaar ku nekk ci ñoom min Bani Abdil Ashhali min al-Khazraji ci waasow waa Xasraj ci lañ bokkoon ci waa Banu Abdil Ashhali ñoo doon kilifaay Ansaar yi ñoom ña surtout kii Sa'd ibn Mu'aaz voilà radiyallahu anhuma léegi laaj bu njëkk bi kon dane imaamul Buxaari moo ko solo mooy est moom donga ko solo ñu ne la hadis bi kenn ko ci jiitoon muy sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al al imaamu Buxaari imaamu Nawawi dana fii min turuq rawaawul Buxaari min turuq ay yoon da ngay xam ne loolu ñetti bërëb rek la ko ndi waaw ñett bari na kitaabu salaa la ko njëkkandi baabun mu indiwaat ko kitaabu manaaqibi baabun kitaabu manaaqibil ansaar baabu manqat manqabati Usayd wa Abbad radiyallahu anhuma <laughs> léegi buñ jëlee Euh, dañuy jël bii après ñu jël beneen bi nga xam dafa tudd ay tur mooy bi ne am na ci yoon boo xam ne leeral na ne kenn ñaari góor ñooma Usayd ibn Hudayr ak Abbad ibn Bishr kitaabu salaa baabu mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali nañu imaamul Bukhari yi suñu sëriñ de Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri az-Zamin gane àddina 167 génn àddina 252 sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Mu'aaz ibn Hishaam mu ne nettal nañu Mu'aaz ibn Hishaam di Mu'aaz ibn Hishaam ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastawaa'i al-Basri Abu Abdillah al-Yamani rahimahullahu ta'aala génn am na la deux cents qaala mu ne haddathani abi mu ne ki ma nettali mooy sa baay di abi mooy kan mooy Hisham ibn abi Abdillah Sambar ala wazni Ja'far ad-Dastawa'i Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i al-Hafiz rahimahullah gane àddina 76 génn àddina 154 rahmatullahi alayhi Ah, an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Xattaab as-Saduusi al-Basri yu gane àddina la 60 génn àddina la 117 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Anas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 qaala haddasanaa Anas radiyallaahu anhu anna rajulayni min ashaabi nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam xarajaa min indi nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam fii laylatin muzlimatin wa ma'ahumaa mislul misbaahayni yudii'aani gis nga fii da cee yokk lan yudii'aani mu nekk seen kanam lu mel ni ñaari lamp yoo xam ne yudii'aani yuy leeral bayna aydiihimaa ci seen kanam waaw riyaad bi lu ñu am léegi moom dane eh, fii lay wa ma'ahumaa mislul misbaahayni bayna aydiihimaa voilà bu nekk seen kanam boo xam ne mel ni ñaari làmp yu nekk seen kanam bii mu ne ñaari lamp bayna aydihima nekk leen falam maftaraqoo bi nga xam ne ci lañ tàqale ko saara ma kulli wahidin minhuma wahid hatta ata ahla ku nekk lumière bi di wiyo ku nekk ak sa bos ban ngay àggee sa njaboot léegi lii mooy di léegi nag nañ xool bëli nga xamante ne foofu ci la tudde nag tur yi moom al imam ci leen di riwaay bi tudd turi mooy kitaabu manaaqibil ansaar baabu manqabati usayd wa abad voilà foofu noonee moom al imaamu kan al Bukhari rahimahullahu taala foofu no mu ne haddathana okay mu ngi noon <laughs> waaw mu ne haddathana Ali ibn Muslim mu ne nettal nañu Ah, suñu sëriñ di Ali ibn Muslim ibn Sa'id Abul Hasan at-Tusi al-Baghdadi rahimahullah Abul Hasan rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante génn àddina deux cent cinquante trois rahimahullah qaala mu ne haddathana Habbaan mu ne ki ñu nettali mooy Habbaan di Habbaan ibn Hilaal al-Baahili Abu Habiib al-Basri ñii ne Kinaani la rahimahullahu ta'aala génn àddina la deux cent seize mais am na wuute rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathana Hammaam mu ne ki mooy Hammaam di Hammaam di nga xamante ne nii Yahya ibn dinar abu abdillah ñii ne abu bakr rahimahullah ash-shaybaniyu génn àddina cent soixante-trois rahmatullahi alayhi an qataadata ah mu ne axbarana qaala mu ne axbarana xabaare nañu qataada bi qataada ibn di'aama rahimahullah min gis sànq an anasin mu jële ci sayyidina mawlaana anas radiyallahu ta'ala anhu léegi radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rajulayni xaraja min indi nabi sallallahu alayhi wa sallam fii laylatin muzlima wa idha nuurun waaw fii da ne ñaari góor dañoo génn ci yonent bi alayhi salaam ci lëndëm gu këris dañu génnee noonu am benn leer bay na ay nii himaa nekk seen kanam hatta tafarraqa ba nit ñi nga xam ne dañuy tàqaloo fa tafarraqa nuuru ma'ahuma lumière bi nekk deux sendewu en deux ku nekk ak benn hatta fa tafarraqa nuuru ma'ahuma wa qaala Ma'mar Ma'mar nag ibn Rashid ndax daa solo mbir mi al azdi al haddaani abu urwa gane àdduna quatre-vingt-seize génn àdduna cent cinquante an saabit beneen yoon bu jaar ci saabit ibn aslam al bunaani abu muhammad al basri sëriñ bi gën a taalibi bi gën a mag bu seyna anas euh, gane àdduna vers les années quarante et un génn cent vingt-trois an anas mu jële ci sëriñam di seyna anas mu ne inna usayd ibn hudayr wa rajulan min al ansar foofu mu leeral mu ne Usayd ibn Hudayra kon xam nañ ne ke ak benn waay ci waa Ansaar kon côté boobu leer na kenn ki mu ne waqaala Hammaad beneen sëriñ boo xam ne tamit da koo nettali muy Hammaad ibn Salama ibn Diinaar al-Bazari rahimahullahu ta'ala Abu Salama moom gane àddina la cent génn àddina cent soixante-sept moom da ne eh, muy Hammaad moom da da wax leneen ndax axbarana Saabit mu ne Saabit moom mu Ma'mar jële ci Saabit moom tudd kenn ki Usayd Hammaad jële ci Saabit mu tudd keneen ki an Anasin Saabit jële ci Anas an kaana Usayd ibn Hudayr wa Abbaad ibn Bishr inda an-Nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon Usayd ibn Hudayr ak ki nga xamante ne ni mooy Abbaad ibn Bishr dañoo ne woon feneen saa salo après nag mu nettali mbir mi kon ñu xam ne kon ñaar ñu ñan lañ mooy ñaari saxaaba yi bon bon <laughs> moo tax imaamul Buxaari yi dogu ne kitaabu manaaqibil amsaar baabu manqabati Usaydin wa Abbaadin waaw waaw jaloorey Usayd ak Abbaad mu dogu ne ñoom ñaar la ñoom ñaar la ndax alxadiis yufassiru alxadiis xadiis mooy leeral xadiis kon lii lu rëy la léegi nag lu tax imaam indi ko fi lëkkaaleem ak suñu bunt bi kon taxriij baa goog ci gàttal mooy lii muy karaama bu rëy ngay dox ci lëndëm yoroo làmp yoroo torche yoroo dara yoroo flambeau yoroo dara bu lëndëm këris nga jekki ab leer mais loolu wax nañ la ay bant la lu ñoroon loolu sax dañ ko waroon a dugal ci kii bi ci taxrij bi ba la ñu génn ah parce que riwaaye bi xam nga dana la Ma'mar al imaam al haafid ibn Hajar rahimahullah mu ne loolu fa wasalaha Abdurrazzaq mu ne al imaam Abdurrazzaq moom jokkale na ko jële ko ci moom sëriñam la woon Ma'mar ah fii musannafi anhu jële ko ci moom wa min tariq al-Isma'ili waaye ci yoon al Isma'ili abu eh, moom mu ne bi lafzi ci ko inna Usayd ibn Hudayr wa rajulan min al-ansar tahaddatha 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta dhahaba min al-layli sa'a fi laylatin shadida shadidatu adh-dhulma wala shadidatu adh-dhulma thumma kharaja wa bi yadi kullin minhuma 'asiyya fa ah, adaa'at 'asa ahadihima hatta mashaya fi daw'iha hatta idha iftaraqat bihima at-tariq adaa'at 'asa al-akhar famasha kullu minhuma fi daw'i 'asahi hatta balagha ahlahu voilà imam Abdurrazzaq nii la ko jëlee même càllale bi nga xam ne moom la imaamul Bukhari ne wax ko ci ta'liq ne Ma'mar nee na waaw wax riwaaye Ma'mar mu ne wa qaala Ma'mar an Thabit an Anas boobu al imam taalibe Ma'mar direct di imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah moom da koo indi kàddu yi mu ne Usayd ibn Hudayr ak benn góor ci waalam saar dañoo doon waxtaan fa yonent bi alayhi salaam waaw mooy ngonnal lañ koy woowe hatta zahaba min al saa ba guddi gi am waxtu yi daal avancé lool waaw ci guddi goo xam ne fii laylatin shadida ci guddi goo xam ne gu tar shadidatu zulma gu shadidatu zulma goo xam ne gu tar ak lëndëm la summa xarajaa gin ginnaaw gi summa xarajaa ginnaaw gi ñoom ñaar ñu génn wa bi léegi ci loxo ku nekk mu ngi yoroon benn yat waaw fa adaat fa adaat asa ahadihima yatu kenn ci ñoom daal di leer voilà hatta mashaya mooy dañoo ànd ku nekk yorowu yat waaw ndax xamlul asa <laughs> am na nu ko boroom xilaas di waxe waaw am na nu ngi koy waxe de xamlul asa daa nekk li nga xamante ne sunna la sunna sunna la waaw euh, moo tax mu naan yow mi nga xam ne ibna mimin boo amee quarante ans di yor yat lool sunna la <laughs> ah, waaw eh, boobu boo ko waxee gaa yi ne wa yow ah ñu ne la waaw c'est ça léegi nag bu dee miinoo ko <coughs> wala da koy dóor a dégg wala daa bizarre c'est ça yeneen yi moo tax boo seetloo yeneen yi dañ doon yor ay yat bu ñuy tollee foofu quoi <laughs> dañ doon yor ay ay ay yat ak yooyu boo seetloo waaw kon loolu lu ama am lu ama am solo la waaye ñun moom ah saay ñun moom da waaru quoi hein waaw ah, ñun moom danga waaru waaye xamlul asa moo tax ñii dañoo yoroon ay ay ay at ay ay yat bo dañoo yoroon ku nekk yor benn yat ñuy dem waaw après nag bi ñuy kii affaire yi daal di euh, leer waaw waaw daal di leer Allahu akbar bi mu leeree ku nekk ñu dem ku nekk tamit sa bos di leer nga continuer Allahu akbar Allahu akbar hmm? Allahu akbar ah, ah. léegi eh, eh, eh, léegi ginnaaw loolu kon kon riwaay bi gis nga ni nga xamante ne noonu la leerale affaire yi ne li nga xamante ne loolu mooy noonu la noonu la demee kon riwaaye mamar baa ngoog voilà ku nekk waaw ba nga tàqale koog moom adaat asal aaxar sa yatu moroom daal di leer waaw waaw bee dane mamar ba ñu na tere di dem wa bi yadi kul ci loxo ku nekk ci ñoom daa yoroonu yat yatu kenn ki nag moo doon leer bi ñu àndee ñoom ñaar di dox waaye ba ñu tàqale ko yatu ku nekk daal di leer waaw akbar ba nañuy jag àggee ca seen njaboot riwaayatu Hammaad bi mu ne imaam al-Bukhari rahimahullah xam nga ne ne wa qaala Hammaad après axbaranaa Saabit an Anas radiyallahu taala radiyallahu taala anhu mu ne foofu mu ne imaam al-Hafiz mu ne wa amma riwaayatu Hammad ibn Salama fa wasalahu Ahmad boobu imaam Ahmad moo ko jokkale wal Hakim fil Musarrad al imaam Abu Abdillah al Hakim an-Naysaburi ci Musarrad bi lafzi ci kaddu yi. mu ne na Usayd ibn Hudayr wa Abbad ibn Bishr mu ne Usayd ibn Hudayr ak Abbad ibn Bishr kaana dañoo ne woon inda an-Nabi sallallahu alayhi wasallam fi laylatin zalma gu kii hantas boo xam daal lëndëm këris falamma xaraja bi ñu génnee adaa'at asaa ahadihima famasha fi dawiha benn yat ci ñoom ñaar moo doon leer kenn ci ñoom fala maftaraqa bihima tariq adaat asal aaxar yat beneen bi leer woon leer ngir borom ñu daal di dem kon lii mooy wane loolu buy lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy li nga xam ne mooy euh, day wane mooy euh, euh, karaama gu rëy boo xamante ne moom la borom bi defal ñii nga xam ne taalibe yonent saa salaam jóge ca moom waaw nekkoon ak moom ba guddi ñuy dem borom bi teralal leen ñoom ñi nga xam ne ñoo nangoo nekk ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> di waxtaan ci yu am solo ba heure bii di ñu génnee di dem yene suñu borom defal leen teraangaay waaw lëndëm na këriis de amul lu leen di leeral jant naxtaa euh, weer wi leeraw leen borom bi utal leen ku nekk saw yat di leer allah allah te ñaan ñi ay ñoo doon kilifaay lamsaar yi comme niñ la ko waxaloon waaw Seydina Usayd ibn Hudayr moom bokk na ci njëkk a tuub ci loxoy Mus'ab ibn Umayr waaye Seydina Abbad moo njëkk a tuub moo leen njëkk a tuub moom nii euh, mook Sa'd ibn Mu'adh waaw Allahu akbar moom fekke na Badar mais fekkewul Badar Abbad kii nu mu tudd Usayd ibn Hudayr fekk non Abbad moo fekke Badar fekke mbooleem Ibn Bishr mbooleem xare yonent bay sa sa fekke na leen alors que nga xamante ne nii mooy euh, euh, Usayd ibn Hudayr moom fekkewul Badar waaw moo tax da doon rëccu naan mu koy woy man Badar dama foogoon ne mu di njëgg kesal xam nga keroog yeneen saa saa am dañuy def dane njëggum la ñuy kari gars yi ko xaaral ñu jëli suñuy fas ak suñuy mu ne déedéet parce que damay bañ nam na rawe woon mu rawataan mu rawee ñu noonu loolu kese moo tax fekkewul Badar <laughs> waaw mais sinon fekk na yeneen xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam te yonent bi alayhi salaam comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax euh, seede bu rëy rëy rëy mu ne yonent bi alayhi salaam imaam Ibn Ishaq mu ngi koy tudd euh, muy ci càllale boo xam ne bu dëgër la ba imaam euh, ba ci sayyidatu Aisha mu ne salaasatun min al-ansaar min bani Abdil Ashhal lam yakun ahadun yu'tadd alayhim fadlan ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Sa'd ibn Mu'adh wa Usayd ibn Hudayr wa Abbad ibn Bishr radiyallahu anhum sayyidatu Aisha mu ne ñett ngi bokkoon ci waa ci lamsaar yi rawatina ci waa banu abdil ashhal amul kenn kenn kenn koo xam ne mën nañoo diiranteeg ñoom mag di leen ñu féete leen kaw ci ngëneel ginnaaw yonent bi alayhi salaam seede bi rëy na de <laughs> te wax mooy doomu ak siddiqa radiyallahu anhu <laughs> sayyidatu Aisha waaw mu ne amul kenn ginnaaw yonent bi alayhi koo xam ne jege nga leen ci mën nañ la ne yaawe leen gën ginnaaw yonent bi alayhi salaam ñetti ñoon ñooy ñam Saad ibn Mu'adh siddiqul ak kan Usayd ibn Hudayr waaw ak Abbad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum moom nag nit la ko xam ne daa da doon reetaan loo waate tamit en même façon boobu da koo amoon quoi <laughs> moo tax euh, euh, euh, <laughs> la kii defoon Sawaad daal di woon def bésu badar bi mu ne yonent sa bi mu ne yonent saa salaam da yonent saa salaam di defar sàppe yi mu xaw a génn yonent bari saa salaam daal di koy teg naan ko istawiya sawaat mu xaw a ko quoi jël bant bi mu yoroon teg ko ko mu ne ko yonent saa salaam nag gaañ nga ma quoi te yow yaa fi indi dëgg ak justice foog ma fayu yonent saa salaam yëkkati biir bi quoi ngir mu fayu mu daal di koy fóon <laughs> dal di koy kii. jàpp bi bi kii noonu fóot <laughs> ne lii laa bëggoon ndax kat yone saa sala mu ne ko waa loo jublu ci lii mu ne ko xadaramatara gis nga lii xew mooy badar lañ ne rayante yéefar yéefi am soir dee wala kii man nag ma jàpp ne bu dee li nga xamante ne ma yaakaar ci yàlla li mujjee li may mujjee laal bu dee damay faatu mu nekk feeram nen saa sam ñaanal Abbaad ibnu Usayd mi ibnu Hudayr mi non ibnu Hudayr mas naa def lu mel noonu <laughs> daa ne woon ak yeneen saa salaam daal di koy teg yatam bi quoi am na doon mu ne ah yeneen saa salaam nag foog ma fay ah <laughs> yeneen saa salaam nag aja jëlal bat bi <laughs> mu ne ko ah déet yeneen saa salaam yow da sol xamis man fi ma ko teg sama xamis solu ma xamis ah kon nag il faut yeneen saa salaam nga dindi sa xamis bi ah <laughs> man sama yaram direct nga ko teg kon yow itam da dindi sa yaram direct ah yeneen saa salaam daal di këcc. rek mu daal di ko ñëw nag di di fóon yaram yaram yaram sallallahu alayhi wasallam naan ko inna waaratu hada ya rasulullah naan ko yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam lii laa bëggoon <laughs> lii nii may fóon sa yaram bi nii lay laa ci bëggoon yaram la <laughs> waaw moom nag mu ngi génn àddina euh, jamonoy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu euh, euh, ci la génn àddina quoi waaw ci la génn àddina ay l'an euh, anhu euh, daal koy moo ko jullee waaw l'an vingt euh, loolu lañ ta'ala anhu wa ardaahu wa annabahu wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu Abbaad ibn Bishr mooy saxaabu bu siiw bi moom nag moo leen njëkk a tuub Mu'aaz moom mii moo leen Abbaad ibn Bishr nekkoon tamit ibn Waqsh ak Abbad yi dañoo bari de Abbad ibn Bishri ci saaba yi dañoo bari il faut pas les jaawale imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Isaaba leeral na leen waaye ci Fathul Baari yi tamit eh, mu ngi leen doon leeral moom ki nga xamante ne mooy al imaamu al xaafizu ibnu Hajar rahimahullah mu ngi doon wax neen mu ngi doon wax ne bu mooy am na ñoo xam dañ leen di jaawal mu ne Abbaad ibn Bishr mu ne eh, moom nag wa fi sahabati Abbad ibn Bishr ibn Qaysi mu ne am na ci sahaaba yi déglal ma wax la ñoo xam ne Abbad ibn Bishr lañ tudd Abbad ibn Bishr ibn Qaysi ko kenn wa Abbad ibn Bishr ibn Nahik ak Abbad ibn Bishr ibn Waqsh mu ne wa sahibu hadhihi al-qissa huwa hadha ath-thalith wa wahiba man za'aba khilafa dhalik mu ne nag Abbad yi ibn Bishr di doomu Bishr ci sahaaba yi ñetti la am na Abbad ibn Bishr ibn Qaysi du kii wa Abbad ibn Bishr ibn Nahik du kii wa Abbad ibn Bishr ibn Waqsh mooy kii moo àndoon ak Usayd ibn Hudayr moom ñoo bokk ci banu Abdil Ashhali mu ne def def la nag képp ku jàpp ne du moom naan keneen la ci ñaar ñee voilà moom mii dafa teel a tuub moom Abbad ibn Bishr ibn Waqsh ibn Zaghba ibn Za'wara ibn Abdil Ashhali nekkoon euh, ki nga xamante ne mooy euh, Badri la moom fekk woon na contrairement ak Usayd moom fekk woon na Badar waaw te bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo décimé woon Ka'b ibn al-Ashraf moom ak ñoom Muhammad ibn Maslama ak Abu Na'ilah ñoom ñoo ñee ñoom ñoo àndoon daal di dem daal di rey yéefir bu bon bi yahuudi bu bon bi di Ka'b ibn al-Ashraf moom mii ci la woon commando bi demoon daal di koy liquider ji waaw mas nekk ci jàkka ji di julli guddi yeneen saa salaam ne Sayyidatu Aisha kooku du ba gi may dégg ah, kaddu Abbaad ibn Bishr la sayyidatu Aisha ne ko waaw mu ne allahumma ighfir la borom bi yàlla na nga ko jéggal waaw allah wa qad faal ñi ñooy waa bale <laughs> borom bi nee na eh, yone saasam nee na ya Umar ama sha'art sayyidina Ali moo ko nettal ama alimta anna allaha tala'a ala ahli badrin fa qaala isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum sayyidina Ali nee na keroog bi Haatib ibn Abi Balta'a defee lam defoon Seydina Omar ne yoneen saa salaam baal ma dok kii baatu naa naafi dok naafiq bi yoneen saa salaam ne yow Ali ne Seydina Ali nee na yoneen saa salaam ne Seydina Omar ne ko radiyallahu anhuma xanaa yëgoo ne borom bi yëddu na xool na xolu waa Badar ne def leen lu leen neex jéggal naa leen Allahu akbar Allah moo tax moom nii eh, xare yonent bi alayhi salaam yëpp la bokk bokkoon ci kilifaay te sànq nga dégg. yi euh, seede bu rëy bi Sayyidatu Aisha wax mais ginnaaw yonent may saab saab ñetti góor a ngi bokk ci lamsaar amul kenn koo xam ne manoon nañuy compter way ngëneel ku leen jege ku mel ni ñoom waaw Sa'd ibn Mu'adh Usayd ibn Hudayr Abbad ibn Bishr anhu fekk na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp waaw <laughs> moom euh, euh, fenn daal fëy la génn àddina Yamaama waaw jamonoy Seydina Siddiq pourtant def na fa jaloore yu rëy waaw allahu akbar waaw allahu akbar waaw allahu akbar waaw cam fa lañ ko faate fa la demee eh, ca rida rabbihi azza wa jalla moom Seydina Abbad ibn Bishr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon ñii karaamagul leer gu leen borom bi tabaaraka wa taala defal ci li nga xamante ne mooy euh, leeral gum leen ñiital defal leen seen yàq ñu mujj nekk ay làmp yoo xam ne ci lëndëm këris yi nga xam ne moom lañu leen borom bi defal muy karaama goo xam ne day wane karaamatul awliya lool karaama dëgg la wallahu taala alam comme quoi képp koo xam ne yow yonent bay saa saam bay mbiram a la ñor nekk ci mbiram eh, borom bi mën na laa terale yu mel nii te tamit noonu mu leen di leerale ci lëndëm gi feeñ nii ci la leen leerale lu raw lëndëm gu mag gi nag moo tax ñu mën a dugg ci l'islam muy lëndëmu kéefër ba ñu mënul cee génn nangu li nga xamante ni mooy lislaam ci loxo yi loxoy Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu ta'ala anil jamii surtout Usayd ibn Hudayr ak Mu'aaz ibn Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu anil jamii wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad xam nga wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja xam nga guddi na ñu ngi dox ci lëndëm gi amuñ dara lampe bu leen di ay lampadaire wala lampe publique non amul lëndëm këris weer wi sax kiiwul waaye ragal yàlla nekk ak ndawam bi alayhi salaam génn borom bi defal leen is waaw seen yet leer